ñoo xam dañ koy liggéeyal ci kararam bi ibni rabbi ci digalu borom bi moo leen ci njàtt man ñoo def leneen ak li ñuy bon ni way waaw te képp koo xam ne génn ngi ci di topp Seydina Sulaymaan man boroom bi naa ko bugal bugal mu tar bugalum sabara lool nag moo tax ñu boo ko loolu liggéeyal nag bokk la ko loolu liggéeyal ay maxaarib ak tabaasi ñu ne voilà tabaasi yi moo ñu soxla dañuy defaral que ne jinne yi dañ doon defal Seydina Sulaymaan ay tamaasil ay ay yoo xam day am ay image ay représenter image mu ne kon nag innal qaalu ñu ne innal ayata tadullu ala anna al jinna kaanu ya'maluna li Sulaymaan alayhi salaatu wa salaam tamaasil jinne yi lii day wane ne kon euh, dañ doon defal Seydina Sulaymaan li nga xam ne mooy représenter image yooyu waaw kon nag waqad zakara Allahu ta'ala fi siyaaqi ni'ami ala am sanaa tamasil laysa bi xaraam am na sunaa tamasil te lii mu ne lii borom bi bi mu koy tudd ci aaya bi ñu gis léegi dañ tudd léegi loolu da doon wax xéewal yi nga xamante ne moom la defal Seydina Sulaymaan ci jamono yoo xam ne da doon tudd ay xéewal yu mu ko defal kon loolu day wane ne te bokk ci loolu jinne yi doon ko defaral lool kon loolu day wane ne loolu xaraamul waaw mu ne nag a Cheikh Taqi al-Usmaani am na ñoo xam ne ñu bees la koo ñoo xam ne man nii liir naa ko koo xam ne loolu la wax mooy wax yi ci wax nii amaana muy waaji lu kooku lu liir wala ñeneen ñoo xam ne lu mel ni moom la ñu wax waaw que moom moom man ki ma liir moom dajee teg ne euh, que comme que suñu sariya moo chapeauté yeneen sariya yi yo sariya yonent bi alayhi salaam te lool nekkoon na loo xam ne lu mënoon a nekk sariya boobu la kon suñu sariya kon loolu day wan ne loolu dara newu ci ma ne yàlla allah léegi nañ déglu Cheikh Taqi

ci langue arabe kullu ma suwira ala mis ala misli suurati ghayri mooy lépp loo xam ne dañ koo defar melale ko def ko ci loo xam ne beneen melo melo keneen lañ jël def ko feneen loolu mooy tamaasil mu nekk tamaa kem ni nga xamante ne saw sarraha bihi fi lisaan loolu la boroom lisaanul arab ah, ibnul manzur daal bi leeral wa ghayra kudul moom rahmatullah alayhi fa yumkinu an takuna tamaasil possibilité am na kene kon mooy tamaasil yooyu mooy représentation yooyu jinne yi doon defal al ci ya'malu wal jinna li Souleymane al jinnu li Souleymane moom la sëy euh, jinne yi doon defal Seydina Souleymane alayhi salaatu salaam li ghayri dawi ruux man na nekk ne yooyu amul woon ay représentation ay mbir la yoo xam ne comme ay garab waaw ay montagne ay yoon lu tax loolu manu la nekk loolu ndax mooy rek tamasil mooy nga jël image nga defaraat ko nga defar ko yow ci beneen. nga soppi defaraat defar lu mel noonu mu ne loolu mën na nekk premièrement li ñuy wax mooy mën na nekk loo xam ne amul ruux mu ne qaala az-Zamakhshari mu ne al imaam az-Zamakhshari rahimahullah wax na fii al-Kashaf ci téereem bi bi nii mooy ci tafsiram bi bi nga xamante ne nii euh, fii tafsiril aayab al-mazkura mooy aaya bi tudd noonu mu ne wa yajuuzu mën naa nekk an yakuna ghayra suwaril xayawaan mu ne loolu nag c'est possible muy ci suurat Saba. man na nekk que ne nekkul woon ne yooyu dañu yoroon forme lu am jëmm lu am ruux ka suwaril asjaar mooy li wax lee comme euh, forme li nga xam ne mooy yiñ doon defar mooy garab yi wax ghayra ak lu lool li am nag tamaasil ndax tamaasil kullu ma suwara ala misli surati ghayrihi min xayawaan aw ghayri xayawaan mooy lépp loo xam dañoo jël image bu existé kenn dara wala kenn walla lenn nga jël ko xool ko daal di koy defaraat def daal di koy dessiner daal di koy def bu dul dessiné sax loo xam ne da koy def mu taxaw wala lu am jëmm tamit mais ci loo xamante ne mu ne loolu nag mën na nekk lu am ruux mën na nekk lu bañ am ruux kon maadaama ñaar yooyu mën na nekk nekk ne kon yi lañ doon def timsaal day day day mooy euh, li ñuy tekki day nekk ne loolu day am ruux mën na nekk lu amul ruux kon nag bu boobaa mu ne euh, bu boobaa nag day nekk kon man na nekk ne mbir moomu amul woon ruux la jinne yi doon defar mu ne wayu ayidu Cheikh Taqi al-Usmani rahimahullah mu ne li nga xam ne mooy dëgëral wayu ayiduhu lii dëgëral lii anna taswira zawil arwah kaana muharraman fi tawraati aydan parce que ñenn ñi xam nga aji wax ji man lii man da wax ne loolu daa daganoon ci ñoom mais est-ce que mooy yi amoon juróom foofu foofu la njëkk foofu la wax ji njëkk nekk ak Cheikh al-Usmani wan la ne la ma ne loolu du loo xam ne loolu wax jooju demewul waaw wax jooju que ni daa daganoon ci ñoom mooy lii représenter ay nit jinne yi lañ doon defaral Seydina Souleymane boo xam ne ay forme humaine lañ yoroon nit wala ay fas wala ay ay ay ay ay ay wala ay ay ay ay ganaar walla ay ay ay ay nag wala yu mel noonu ay tuuro wala yooyu du loolu xam nga lu koy wane mu ne parce que xam nga luy wane ne du loolu te comme que tamasil day yenu loolu mooy lu yor forme bu lu am lu am ak lu amul woo kon bu boobaa liy ñaxtu mooy liñ doon defar mooy lu amul woon ruux la comme garab yeeg ki mel noonu lu koy wane mu ne parce que parce que mu ne parce que eh, ak tawraat mu ne tawraat ci boppam bi nga xam ne Seydina Sulaymaan ñoom moom lañ doon moom la doon ak tewoo waaw ndax Seydina musa eh, eh, bi nga xamante ne moom la yonent bi moom la kii Euh, suñu boroom tabaaraka wa taala yónni tawraat boroom bi na ne inna anzalna at-tawrata fiha hudan wa nuur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bima istuhfizu min kalamillah wa kanu alayhi shuhada fala takhshaw an-nas wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun te suratul maida aya 44 borom bi na ne ñun ñoo wàcce tawraat li ne woon ci biir tawraat lépp hudan njub la woon nuur ak leer yahkumu biha keloloon atte woo annabiyuuna yonent yi alladina aslamu ñi nga xam ne ñoo wommatul dong ngir seen borom lilladina haadu bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy yahudi war rabbaaniyuun ak ñi nga xam ne ñooy kojug borom bi seen taalibe ñi nga xam ne dañu feesoon nell seen borom wal axbaar ak fóori yi moom lañ doon atte woo te Seydina Sulaymaan après Tawraat la ñëw déglul fii bu baax li Cheikh Taqi al-Usmani hafizahullah di wax ngir dakk waxu wax jooñ nga xam ne waxu caaxaan la waxu neen la ak képp ku ko mën na wax waaw wax naa la man ki ma liir mu koy wax kooku mënuñoo dude ci wilaayam waaye loolu darul benn barrière pour wax ku waay bu mu man di doon bu waxam wuteeg waxu yonent saa bu leer dañ koy jël sànni ko ci santa rabi ci loo xam ne amul benn état d'âme ça ne veut ah, de bu boobaa ah ma du ci dara sinon waxoo dëgg waxaloo dëgg yàlla gi taxul a jóg waaw te bu doon keneen la ngay jaay ngay gaay tar alors que bu dee diw moom loo xam ne dafa leer mbëkk yonent saa salaam nga bëgg a taxaw parce que nee nañ walla mooy kilifa nangam mooy loolu du waxu dara waaw wax jooju ngay jël sànni ca poubelle ba waaw bu waxee leneen lu dëppook waxu yonent ba waxu yàlla waxu yàlla ak waxu yonent saa salaam bu boobaa ñu ne ës kay lii moom ah kay bu wuteek moom dañ koy jël sànni ko fële ak ku man di doon lii mooy dëgg waaw il faut pas samp ay nit comme li Seydina Ali ibn Abi Talib doon wax ne dëgg ci ñoom kese lay jóge bu ñu waxee loolu kii ñuy nakki nakki déedéet dëggu yàlla ji moo taxaw dëggu yoneen saa salaam léegi xoolal a Cheikh Taqi al Usmani ginnaaw bi ñu la rappelé aaya yi te Seydina Souleymane ginnaaw alayhi salaam Seydina Moussa la ñëw ginnaaw Tawraat te borom bi wax na kon li doon demee mu ne <laughs> mu ne kon liy dëgëral ke ne. lii az-Zamakhshari wax ne loolu possible woon ne kon ñoom jinne yooyu ñu doon defar nekkul lu am ruux mu ne li koy dëgëral ana taswira zawil arham al arwah kaana muharraman fi tawraati aydan nga gis ne li yoneen saa sam boobu du bu bees ci jullit ñaa ci ci ci xeetu yoneen saa de que ne xaraamal ñu xaraamal ñuy ñuy dessiner wala boog ñuy représenter loo xam ne dafa am ruux ci statut wala leneen ak leneen mais loolu dafa xaraam ci tawraat tawraat ci boppam dafa wane loolu xaram mu ne wa hadha al hukm mawjudun da loolu ba léegi malgré yahuud yeek juif yeek ñooñu li ñu mën a falsifier yépp loolu mu ngi def ci tawraat bi mu ne wa hadha al hukm atte boobu ko ne dafa xaram mu ngi ci tawraat mawjudun looy turu hatta al yawm ba tey jii fi tawraatil muharrafa bi aydina mu ne taaraa bi nga xam dañ koo falsifié mu nekk suñu loxo yi sax gars yi seen falsifié foofu dindiguñ ko mu ngi ci des na mu ngi fi ba léegi mooy lan mu ne jaa fi safaril xuruj ñëw na ci genèse moom la naan safar mooy la genèse al xuruj bu génn bi mu joxe page te taban ba mu am mu ne lii lañ fa wax borom bi di wax waaw laa tas la laka tim laa tus naa laka ti laa tas naa laka simsaala manhuutan wala suuratan min wala suuratan ma mimma fi samaa min fawq wa fi al min taht wa fi al waaw mu ne foofu ñëw na fa mu ne bul di jàpp loolu la en tout cas tawraat la ñëwee bul di defar ñeel sa bopp timsaalan ab te mooy même kàddu yi alxuraan wax tamaasil bu ko defaral sa bopp. man xuutan boo xam ne dañ koo yett defar ko ci bant wala ci leneen ak leneen wala suura waaye du caaganteen loo xam ne représentation image la image mimma fi sama lu nekk ci asamaan min fawq ci kaw wa ma fil ard ak lu nekk ci suuf min taxt ci suuf lu nekk ci kaw asamaan wala lu nekk ci suuf mooy lu nekk ci kaw féetale kaw wala lu nekk ci suuf ak lu nekk ci biir ndox min taxtil ard ak lu nekk ci suufu asamaan si mooy euh, suufu suuf si mooy ndox mii nekk ci suuf mu ne lool benn la kon laa tos na laka timsaala timsaala leer mu ne wajaa fi safari tasmiya ñëw na ci la jeunesse beneen bi foo xam ne dane boroom foofu dane lii la ñëwee ca kadduy tawraat li allah tufsidu wa ta'malu li anfusikum timsaalan manhuutan suurata misaalin ma ah shibhu aw unsa shibhu bahimatin ma mimma ala al ard shibhu tayrin ma zi janahin mimma yatiru fi sama shibhu dabibin ma ala al ard shibhu samakin ma mimma fi al ma'i min tahti al ard lii jeexu kon ñu xam ne mooy bi ñu wax sànq muy genèse al xuruj fi safar al xuruj lam doon wax naan bu représenté ngir yow ab timtal di représenté dara loo xam ne lu ñu yett la wala ab lu nekk asamaan bii leeral loolu mooy lan est bu boobaa nga ne ah kon mooy bu bu bu même nuage yi mën a la déglu ngir ngeen bañ yàq li Allah tufsidu ngir ngeen bañ a yàq ak ngeen di defaral seen bopp timsal ay représentation ay ay ay moo xam xërëm wala ab statue yoo xam ne man xuutan yoo xam ne dañ koo yett suurata misaalin defar ko mu yor forme boo xamante ni day yor. li niru nirule maa sub maa shabhu shibhu zakar loo xam day niru góor aw unsa wala jigéen kon loolu daa am roof góor ak jigéen shibhu bahima wala loo xam ne day yor forme bàyyi ma animal maa bu man di doon mimma alal ard mooy bépp bàyyi ma bu nekk suuf bu ko def ngeen waaw shibhu tayrin ma waaye tamit bu leen dessiner lépp loo xam ne am forme ak ak lu man di doon tout oiseau bu man di doon lii janaaxi bu am ay laaf mimma yatiru fi sama buy naaw ci asamaan mu ne shibhu dabibin mu parewool mu wax la yi nga xam ne lay dukkat ci suuf ñoom it melentaan façon yu mel noonu ak yi nga xam ne ñooy dukkat fas yeeg xar yeeg façon yu mel noon ba hii ma dugaloon na yooyu mooy yii mooy ñoom melentaan ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom wallax jaan yi nga xam ne mooy mille pat ak yooyu nga xam ne dañuy dëkkat ñoom gunóor xattaa loolu maa bu mu ci man di doon alal ard yi dukkat ci kaw suuf bu ko def shibhu samakin waaye bul dessiner loo xamante ne nii bu leen dessiner loo xam ne ngir yàq ci suuf loo xamante ne daay yor forme mu jën maa bu mu man di doon mimma fil maa yi nga xam ne ñooy dund ci ndox min tahtil ard ci suuf ci suufu suuf kon lii leew kon lii mu wax la ne kon naan tawraat kon ci la ñuy xame xatman kene kon Seydina Sulaymaan loolu lañ ko doon defar du lu am ruux jeex na loolu benn mbir la mu ne wa min al ma'ruf te bokk na ci li ñu xam al cheikh Muhammad Taqi al Usmani hafidahu llah waay wa rahimahu waay mu ne bokk na ci li ñu xam anna sayyidina Sulayman kaana yatba'u at-Tawrat fa min al fa min al ba'id jiddan an yakuna ya'muru bi sana'ati at-tamathil allati harramaha harramatha at-Tawrat fa adh-dhahir anna at-tamathil allati kana ya'maluha al-jinn lahu hiya tasaawiru maa laa ruuha lahu kal ashjaar wal azhaar wa mashaahidul kawni at-tabi'iyya allah waaw mu ne kon te lu ñu xam la bokk nañ li ñu xam que ne Seydina Souleymane alayhi salaatu wa salaam moom dafa newoon dong doon topp tawraat waaw loolu lu ñu xam la kon nag bokk na ci lu sori dëgg-dëgg sori mu nekk malgré loolu di topp di digal. ay jinne ñu koy defaral loo xamante ni ay forme yoo xam ne ay nit yoo xam ne tawraat ki boppam muy kàddug yàlla moo ko tere mu ne kon li feeñ forme statue yi ñu ko doon defar ak yooyu mooy yoo xamante ne jinne yi doon ko defar mooy loo xam ne amul woon ruux comme garab yi waaw comme defar statue yooyu gis boo xam ne comme boo demee place Bellecour fële am na ci côté fi tali bi boo xam ne ngandum garab buñ def foofu boo xam ne dañ ko représenté du garab gu Ah, ay ay ay ay kaw sulaag yooyu mel noonu loolu mën na nekk voilà wala sax ci ci ci ay bronze ak yooyu loolu mën na nekk mu ne loolu ak ay fleur ak yoo xamante ne mooy yu yoo xam ne ci nature bi ah, li nga xam ne liñ moom lañ ciy gis mu ne benn ngoog muy dàq waxu ñi ngi wax loolu mu ne wal waju saan yi ñaareel bi nga xam ne ci lay dàq waxu ki naan voilà léeg day wan ne kon Seydina Sulaymaan loolu dara newu ci parce que moom dañ ko ko doon defaral alayhi salaatu salaam kon loolu Euh, loolu grawul quoi loolu du lu xaraam mu ne beneen wàll wi koy dàq mooy annahu law sabata même buñ jëmoon ba ñoon ne sax na anna Sulaymaan alayhi salaam adina bi sinaati suwari dhawil arwah fa inna shara'i'a man qablana la yasihhu biha al-istidlal idha wujida fi shari'atina ma yu'aridu lii dafa leen waaw wa qad ra'ayta anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha 'an as-suwari nahyan akida wa inna nahyahu sallallahu alayhi wa sallam hiya al-hujjatu lana qaala allahu ta'ala li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan waaw mu ne beneen wàll bi mooy buñ saxoon ne Seydina Sulaymaan dëgg la lam doon defarlu mooy ay forme la woon noo xamante ne nii eh, dañu amoon amuñ woon dañu amoon roof mu ne loolu dañ naan bu lool sax dañ naan mais sharia bi ñuy yellul te dagamul ñun ñu ciy tegtaloo bu dee dañoo fekk ci suñu sariya lu wuteeg sariya yooyu te loolu ñépp ko xam loolu règle la bu leen sariya shar'u man qablana shar'un lana ci ñi koy wax idha lam yujad fi shari'atina maa yu da ma ma ma ma yu xaalifu xanaa kay lu bi ñuy wax mooy bala nga ne ñoon seen sariya suñu sariya la mu fekk ci suñu sariya nekkul loo xam ne luy wuteeg moom te loolu ci boppam la mu yeneen saa salaam tere wax mat yi nga xam ne gis nañu ko ñun duñu fi nekkaat di ko waxaat ci xadiis yi ñu romb mu ne te gis nga yoneen saa salaam tere na lii comme niñ ko gisee tere boo xam ne bu mu la nit ñi dañ leen di buggal ëllëg waaw këru boppam yow nga bëgg taxaw ne yaa fi toogal yoneen wala bokk nga toogal ne loolu dara newu ci wala iyaazu billaah ba pare ne ñii ñoo gën a tar bu yow mal qiyaam yow Aïcha saxaaba yu toll nii yëpp ñoom Seydina Omar Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Abu Talha ñoom Sayyidatu Aisha Seydina Ibn Omar ñi ñi ñu fi gis ñëpp ñoom Seydina euh, euh, euh, Sahl ibn Hunayf ñeneen ak ñeneen seen wax daal falaa falaa la quoi wal iyaadu billah ñu toxale ko ci yonent bale sa sa mu leer nañ nekk loo xam ne tere moo tax waatir la ñu ko jëlee ci ñoom ñu baree ko jëlee ci moom. yow nga bëgg ñëw taxaw noo loolu dara newu ci parce que sariyaat Seydina Sulaymaan wal iyaazu billaah loolu tegtal la loolu tegtaloo la te am na beneen affaire boo xam ne eh, te mu ne boroom bi tabaaraka wa taala wa inna nahyahu sallallahu alayhi loolu mooy lay ak tereem mooy ak lay ngir ñun mais pas lu keneen doon def am na yoo xam ne daa dagaloon ci waa banu Israël suñu sariya ñëw tere ñu ko waaw am yoo am daa xaraamoon ci ñoom suñu sariya ñëw daal li koy loolu képp ku nekk ku ku gëstu am dara àlloo ci fiq xam nga ko jarul bi ci taxawaa dool ci attardé wu beneen mbir boo xam ne ak Cheikh Taqi al Usmani waxu ko mooy bokk na ci tegtal yi mu doon indi sànk ñi nga xam ne dañ doon wax ci wàllu tasaawiir yi mu ngi naan sayyidatu Aisha mooy xadiisam boobu radiyallahu anha bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xam ne day won ne saa Euh, euh, euh, beneen mbir moo xam ne bu mën a dàq waxu aji wax jii ak ñi ko doon wax ci yu njëkk ak ñi koy wax léegi naan Seydina Sulaymaan alayhi salaam jinne yi dañ kon defar kon loolu dara nawu ci këni loolu daa daganoon loolu sax mooy li gën a dëgër ginnaaw bi mu indee wàll wu njëkk bi mu indi sànk di wane ne tawraat ci boppam daa xaraamal loolu léegi dañ naan la xadiis Sayyidatu Aysa boobu nga xam ne ci la ne lenn ci soxnaa yonent bi alayhi salaam boo jarul ñu ñëwaat ci tax rii bi gis nañ ko sànq romb nañ ko léegi da doon demoon dañu doon nettali euh, kanisa yoo xam ne ay église bu nekk buñ gisoon Éthiopie bu tuddoon Abyssinie bu tuddoon Maria mu ne te yaay Ummu Salama ak Ummu dañoo ñëwoon Éthiopie mooy ndax gàddaay ga gàddaay gu njëkk ga ñoom ñu tudd ne euh, di décrire bopp ni mu rafeteek Hmm? ak li nga xam ne mooy statue ya fa nekk ak tamit image ya fa nekk te lool xam nañ ni église yi comme ni ko ñëpp xamee du statue kese fay nekk ñii ci boppam dañ koy dessiner mu wër fépp waaw mu ne bi ñuy wax loolu di wax seen rafetaay ak yooyu yonent may saa saa malgré le feebar bi metti metti metti mu yëkkati boppam ne ulaa'ika shiraarul xalqi indallah ñooñ ñooñu gën a bon ci nit ñi fa yàlla ñoom nekkoon nañ bu dee ne ab ku baax daa ñoom ci ñoom daa génn àddina dañ koy tabaxal bàmmeel ba pare daal di jàppe foofu jàkk ñu naan déet ñu daal di fay def tilka suwar te ñooñu muy wax ñan la mais ñooñu ñooy yëw ñooy ñooy ñooy ak yahuud yi kon ñu xam ne kon Seydina Sulaymaan kon la ko jinne yi doon defal du loolu parce que man koo doon parce que yoneen saa salaam nee na loolu dafa xaram parce que bu xaraamul woon duñ leen dugal ci loolu te ña ko doon def mais ñoom lañ doon topp tawraat lañ doon topp tawraat lañ doon topp moom lañ ñëwoon kon loolu yeneen saa saam ci boppam mel dañuy wan ne loolu ci boppam ci tawraat daf xaraamoon parce que nee na ñoo ñoo ñu yées ci mbindeefu yàlla yi fa yàlla nekkoon nañ bu ko baax génnoon àddina ci ñoom ñu tabaxal ko banaw ala qabrihi masjida summa sawwaru wayhi tilka suwar waaw non seulement dañ doon tabax li nga xamante ni mooy ci bàmmeelam def ko ab fu ñuy jullikaay ñu ne déet ñu daal di fay def dessin yooyu kon muy ñaar yooyu yëpp lu xaraam la woon te loolu ñooñ tawraat lañ doon topp kon Seydina Sulaymaan alayhi salaam loolu nga xam ne moom la ko jinne yi doon defar manu la nekk loo xam ne dafa xaraamoon leer na parce que bu doon ne daganoon na ci seen sariya kon ñi nga xam ne ñoo ko topp seen gannaaw muy yooyu yoreen saa sam dina ñoo gën a yées ci nit ñi voilà ba pare te ba muy boole waxul rek ne dañuy tabax ci kaw seen bàmmeel ñun ñu baax ñi waaye mooy dañu fay def tilka suwar waa mais lii leerul wallahi lii leer na kon loolu waxu caaxaan la waaw loolu waxu caaxaan la tegtaloo caaxaan la boo xam ne jar ba bàyyi xel ak képp ku ko wax wallahu taala alam léegi eh, te borom bi mu ne ah, Cheikh Tahi mu ne te borom bi nee na li kullin eh, ñëpp yonent yi ma yónni yëpp ci lislaam lañ nekk woon borom bi waaye ku nekk ci ñoom ja'alna minkum defal naa leen shir'a aw yoon wooy jaar wa nag suñu sóobu win kan moo tax moom li mu ne li mu li mu saxal loo xam ne même am na yonent yu ko doon def avant la mu saxal looloo diine ci ñun li mu ci teggi loolu mënu la nekk diine ci ñun kon loolu mënuñu ci fotongale di ñu ci sonal di wane na loolu dara newu ci ba tax moom muy ut lu mel noonu nit ku mel noonu ak luñ ko mën a woowe ak fu wilaayam wala darajaay ci xam-xamam tollu wax jooju wax la xam ne dañ ko koy delloo kenn du jàppal waaw kenn du déggal waaw tamu bu kenn di raayal wax ji parce que mooy di wëg ba am ñoo xam ne dañuy tàbbi ci façon boobu parce que yéen leen waxul dëggug yàlla parce que il s'agit de diw te bu doon beneen boroom xam-xam boo xam ne moom ngeen jàpp ko waaye dugg ko nu mu nekk du du dañoo dugg kenn non wax ji ngay delloo ak bépp xorma bu ñu am ci kooku boroom xam-xam yépp du tee képp bu ko fi wax lu wuteeg li yoreen saa sa wax ci lu leer naññee. dañ koy jël tege ko mais dees na ko fa teg moom ci teggin waaye dees na ko fa teg kenn manu ci ëslëf kon lii a Cheikh Taqi Muhammad Taqi al-Usmani yi wax mooy li nga xam ne mooy dëgg léegi nag euh, dañuy yem ni insha allah foofu <laughs> tey léegi fii la paree ci wàll wi mu des nag mooy beneen wàll wi bi nga xam ne nag mooy waa léegi ginnaaw lii lépp waa lan mooy xuk ah, xukmu suwaru shamsiya nga ne luy xuwaru luy luy suwaru shamsiya <laughs> la xaaral xam nga yëj la diggoon <laughs> yëj la diggoon ca ca xadiis six cent cinquante waxoon nañ la les photographes de toute façon ci léegi fii dinañ fi waxaale tamit li nga xam ne xam nga di nga ne mais pièces de monnaie yi ñu ne lool Imam an wax na ci bi weesu léeg mais léegi waaw loolu lépp dafa xaraam dëgg la mais léegi ban nañ ko utiliser malgré ça loolu dinañ ci ñëw insha allah bii di ñëw waaye nañ ñëw ci suwaru shamsiya yi <laughs> loolu mooy photographe voilà léegi waa léegi man ki nga xam ne daa jëlu photographe <laughs> waaw mu yor ab iPhone am photo ay waaw wala boo xamante ne ab Samsung la boo xam ne pixel yu baax la yor biir du duur rek <laughs> karaj karaj karaj di jël ay fot rek léeg-léeg ci leen waa loolu moom waa loolu waa loolu daa xaram wala de day bokku ci day dugg ci hukmu suwar comme ci waa jumhur li ñuy wax comme lii la lim la ko waxee nii ne boo gisee ne xanafiya euh, euh, yi rahmatullah alayhi shafi'iyya yi xanaabila yi ñoom de kii dañ ne yooyu yëpp dafa xaram lépp loo xam ne représentation la sauf que imam waxoon na la yi nga xam ne Euh, dañ koy tëdd dañ koy dëgg di ko naa njegenaayoo di ca def tapeeg yooyu même bu dee jëfar bi xaraam na nit ku ko am loo xam ne um taxam loolu garaawu ta imaam al Abdul Barr loolu doon wax mais léegi photo nag boo jógee ci photo mais vidéo nag ah, loolu nag la ñuy ñëw insha allah bii di ñëw waaw pour tëj suñu masala yi nga xam ne ñoo jëm ci suñu bunt bi wallahu taala ba léegi a Cheikh Muhammad Taqi al-Usmani la ñuy topp après wax naa ne dinañ gis Wahb az-Zuhayli tamit ci gàttal moom bu ñuy jeexal insha allah liñ ci wax insha allah wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alayhi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin